benn kaw kaw bu siiw bu fa ñëwoon dimaam ibn Sa'laba radiyallahu anhu ba mu ñëwee keroog ne cëpp jël géléemam yeew ko fee ci buntu jàkka ji ñëw agsi ne nit ñi damay laaj mu ne Muhammad laay laaj xam nga loolu saxaaba yi yi na nekk ci daara ji nekk ak moom tout <laughs> di nekk ak moom buñ nee daara yi mooy moom moom mooy foofu dama dina ak ña nga xam ne ñoo doon dund ak moom mu leen di yar waaw loolu lépp daara la woon <coughs> moom ñooñu duñu waxe noonu waaw moo tax juif ba ko mais kaw kaw yi ñooy waxe noonu ñoom moom bon dañuy ñëw Muhammad ñun nag waruñoo nekk tamit jikkoy yor jikkoy kaw kaw ci côté boobu waxoon naa la fi saxaaba radiyallahu bi bi fëggoon kurpeñ juif bi parce que juif bi dafa jóge ne la ne Muhammad yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek mu tëgg ko korpeñ tël ne waay <laughs> ba juif bi kii yàlla saa saa naan mais lu tax mu dóor ko mën a ko waay déggoo li mu wax lu tax mu naan la Muhammad <laughs> <laughs> mooy ko mais xoolal rek du moom mooy ñëw naan nit ñi eh woowe leen ma Sayyidina Muhammad waaw mais ku ko ne Muhammad ah sallallahu alayhi wasallam dina la tontu ndax noonu la tudd mais yow yaa war a xam ne kii sang mooy sangu ñépp ëppante nag di di sàllaw lu turam la taj'alu du'a ar-rasuli wala nabi baynakum ka du'a ba'dikum ba'da wa ila al-quran wax gaa yi yéen nit ñi ni ngeen di woowee yonent bi alayhi salaatu wa salaam melul ni warula bu leen ko def comme ni ngeen di woowantee ñenn ñi di woowante yi ci des ba taxaw fee ñenn ñi di lu mbéeru naan hé yaa Muhammad uxruj alayna e Muhammad sallallahu alayhi wa sallam même pas ya Rasulullah gis nga ñi ñi nga xam ne ñoo newoon foofu mu yar la ñoom Seydina Abdallah ibn Abbas ibn Mas'ud ñoom Seydina Abu Hurayra ñoom ñoom ñépp gaa yi nan lañ ko doon woowe sayyidatu Aisha sayyidatu Ummu Atiyya ñoom sayyidatu Ummu Ummu Ummu Habiba Ummu Ummu Ummu Ummu Salama ñoom ñépp lan lañ ko doon woowe ay ñoom Nusaybatu bint Kaab wala Nasiba bint Kaab mooy kii nu mu tudd Nasiba mu Atiya mooy ni nan ni ko yaa rasulallah Xawla bint Hakim yaa rasulallah yaa rasulallah mais kaw kaw yi yaa Muhammad la ñuy fëgg ñëw toog ñun nag waruñoo ñëw di yor di koy kaw kaw ah te kat ñun ñu koy wax que xoolal ku ciy woo suñu sëriñ rek nan lañ koy woowee ku ci am sëriñ nii. wala rek nga am usaas gaa yi gëmul nga xam ne affaire sëriñ du seen affaire quoi mais même boo ñëwoon seen sëriñ yi nga xam ne ñoom lañ jàpp ne ñu baax lañ rek nga jaar ci teen tur bi dañuy jàpp ne yow ñàkk teggin nga def xataa ñooñu loolu lañuy xalaat waaw mais bu ñuy woo yonent bi alei satu salaam moom mel ni daal benn benn benn benn benn waay buy taxawaalu fële ci mbedd mi xanaa sax même bu doon ne waajuy taxawaalu ci mbedd mi mu yor tur boobu sax waroo ko woon a sàllawlu noonu ndax tur bi mu yor ah mais dara loolu nag loolu am solo la loo xam ne mais bul gis naan par exemple parce que Serigne diw noonu lay waxe yow sëriñ diw bu sëriñ diw man la màgg ba toll ni saxaaba saxaaba yaa ngi ñi nga xam ne ñoo tax ak yonent bi sallallahu gis nga Seydina Abu Bakar fenn radiyallahu mu naan ko yaa Muhammad loolu da soo gis sallallahu alayhi wasallam mas ngaa dégg Seydina Omar naan ko yaa Muhammad ma soo dégg loolu mas ngaa dégg Seydina Usman Seydina Ali Seydina Zubayr Seydina al-Miqdad Seydina Bilal ñooñu mas ngaa dégg fenn fu ñu naan yaa Muhammad ma soo koo dégg yow sallallahu alayhi wasallam mas ngaa dégg loolu léegi yow ñooñu doñ la royukaay nga bàyyi leen fii di wax ay waxu ñoo xam ne ñoom moom li muy wax moom kaw kaw yee ko doon wax moo tax suraaxul ahadis yëpp dañ naan jufaatul arab lañ leen di tuddee dañ naan la ci yooyu dañ naan loolu day wane manul muñam ci mbiru jufaatul arab yi ñi nga xam ne presque seen biir yi dara new ci mooy ñi nga xam ne mooy savoir vivre lañ xamul léeg nekk ñooñu sax du lu ñu tay ah, parce que ñoom dañu foog ne loolu moo normal pour ñoom lool ñoom ñoom en fait lool pour ñoom ça mooy li normal alors que loolu normalul <laughs> waaw yow nag bul mel noonu